bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ci eh, suñu jataay bii ñu génn gisoon nañu yonent mi alayhi salaatu salaam kon eh, ci gàttal lool eh, ngëneel yi wax ci ak li am ci masjidu Quba ak ñaata fan la fa def ba génn nag muy génn ñu ngi woon ci génn gi bésub àjjuma ñu war a continuer nag. ci yoonu ki nga xamante ne mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne da nga ñëw ngir aj wala da nga ñëw ngir umra jaaraale fi ngir siyaare dëkku yonent bi alayhi salatu wassalam bi taaba bi tayba bi madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam nga romba xel moom bi muy dugg si ci dëkk bi fan la jaar ak nan la ko defe ñu ngi woon Quba yeneen tubaab saa salaam bi génn Quba Seydina al imaam ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala mu ne thumma akhrajahu Allahu min bayni adhurihim yawm al-jumu'a yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom bi daal di koy génne ci seen biir bésu ajjuma kon nag bésu ajjuma la fa jóge mu ne fa adrakat rasulallah sallallahu alayhi wa sallam al-jumu'atu fi bani Salim ibn Awf fa sallaha fi lmasjid alladi fi batni alwaadi waadi raanuuna fa kaanat awwala jumu'a sallaha bilmadina allahu akbar yonent mi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu jógee Quba ci waa Banu Amr ibn Awf mu continuer yoonam moo àndaroom bi Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ñu jóge kon ci waa banu amr ibnu awf waa quba borom bi génn ko ci seen biir bésu àjjuma mu continuer di yéeg bul fàtte ne makka ci suuf booy dugg boo jógee makka di dugg medina quba ngay njëkk a jot muy dem waaw continuer yoonam ba ni nga xamante ne nii ci la ko waxtu àjjuma waxtu julli àjjuma nag di ko dabe ci beneen quartier waa banu Salim ibn Awf waa Quba ñooy ñan waa banu Amr ibn Awf fa la njëkk dal waaye ñi ci tegu ñooy ñan muy waa banu Salim ibn Awf waa banu Salim ibn Awf voilà muy waa banu Salim ibn Awf nga gis ñoom ñëpp ay mbokk lañ Amr ibn Awf Salim ibn Awf waaw léegi nag ñoom ñoo dëkke woon fan fa ñu nekk seen dëkkuwaay ya quartier yi ñu dëkkoon foofule fa la yonent bàyyi saa saa fa la ko àjjuma jote mu daal di julli àjjuma joo jële ca xurwa ca biir xurwa xurwa nga xam ne mu ngi tuddoon raanu naa kon yow al yow mi nga xam ne nga ñëw di umra si wala da nga aji woon baytullah aji woon ñëw di ziyaare wala da nga jaar fii di ziyaare door a dem Makka fàttalekul que ni yonent bàyyi saa saa jàkka ji ngay gis ñu koy woowee masjidul jumaa jàkkaay première ajjuma yonent bi alayhi salaatu salaam moo bés fii la njëkk a jullee ajjuma ci xur wii mu ngi tuddoon batnu raa waadi waadi raanuuna raanuuna waaw fi la njëkk a jullee ajjuma moom alayhi salaatu wassalaam waaw kon ajjuma yi ngay ci biir ci addina bi fu nekk waaw Medina gi du foofu lañ ko njëkk a jullee waaye ci jàkk ji allahu akbar nga topp trace yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko xëñtu waaw di ko roy te ni nga xamante ni noonu la fa neewoon alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xam ne fa la julli ajjuma ji muy kon ci jàkka jii nii ah yonent bi alayhi salaatu waa dëkk ba xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa mel ni day dara dem ndax ci yoon la nekk di dem di continuer la ko dikkale ñaari saxaaba yu mag di Itbaan ibn Maalik ak al-Abbaas ibn Ubaada ibn Nadla ñëw ànd ak benn délégation ci waa Banu Saalim ibn Awf di kilifaay waa quartier bi waa gox bii ci waa Médina waa quartier bi Abdullah ñu dikkal ko ne ko yaa Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam aqim indana fil adadi wal uddati wal manaa waaw waaw bi mu paree ndax dafa pare di yéeg jëlee moom waaw ñoom ñu xam ne kon day waaja dem ñu ñu agsi ñëw ne ko ah yonent bi alay saab saab defal suñu biir te xam ne bu dee mbooloo ngay ut am nañu mbooloo wal udda bu dee dangaa bëgg mooy lépp lu lu mu laaj ngir ñu waajal ko ngir sax nekk fii mën a nekk pare nañ wal mën a waaye protéger la ak képp koo xamante ne aar la ci lépp loo xamante ne ab noon la wala lu ñaaw la pare nañ kon defal fii yonent bi alay salaam ne leen xallu sabilaha fa innaha ma'mura waaw yeneen tubaab yi saam ne leen sama gëléem gi bàyyi leen bàyyi leen yoonam waaw mooy mu sant leen ci liñ ko proposé waaw mu des waaye mu ne leen waaye bàyyi leen gëléem gi mu dem ndax moom da ci ndigal la nekk dañ koo digal waaw. léegi nag ñoom itam ñu dégg ndigal fa xallu sabilaha ñu daal bàyyi puus yeneen tubaab yi saa saam continuer yoonam kon yeneen tubaab yi saa saam jóge na ci waa banu Salim ibn Awf ci fii. fii ci waadi Ranuuna fi nga xam ne fii la jullee ajjuma ju njëkk ci masjidul jumaa léegi nag mu daal di jàll mu daal di fantalaqat yonent bi alayhi salaatu salaam gëléem gi avancé di dem yonent bi alayhi salaatu salaam ak ci kaw Seydina Anas nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa supporté woon Seydina Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu mooy dafa newoon ci ginnaawam nee na fantalaqat hatta idha wazanat daara bani Bayaada kon ñetteelu quartier bu yonent bi alayhi salaatu salaam accès ginnaaw Quba banu Amr ibn Awf deuxième quartier bu mu dal mooy waa Salim waa banu Salim ibn Awf ñetteelu quartier bu yonent bi saa salaam dal ci àjjuma ji nii nii tey bi mu jógee ci waa banu Salim mu ngi dal ci waa accès go këru quartier yu waa banu Bayaada ñii ñépp ci waa Lamsaar la bi nga xam ne ci lay ñëw ba gëléem gi di agsi foofu kilifay dëkk ba yëg ko daal di génn quartier bu génn nga xamante ne. ka newoon seen kilifa di Ziyaad ibn Labiid ak Farwa ibn Amr ànd ak fii rijaal min Bani Bayaada ñu def délégation bu rëy ànd ak seen kilifay waa Banu Bayaada yi min al ansaar ñu ñëw waxaat yonent wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu niroog seen mbokk ya nga xam ne fa joge jóge ci ñoom luñ ko wax mu ne ñu ne ko ya Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam halumma ilayna ila al-adadi wal-uddati wal-mana'a yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwal ci ñun desal ci ñun ci lépp lépp loo xamante ne nii bu dee mbooloo la mat nañu ko bu dee ne way wàccaay la ngir foo mën a nekk sa dal waay baax pare nañ wal manaawaay lépp lu lay aar ba dara loo xamante ne du lu baax ak lépp loo xam ne moom la say noon di waajal du agsi ci yow pare nañ kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam halumma ilaynaa ñëwal ci ñun bibiyeel sa yoon besal ci ñun yonent bi alayhi salaatu salaam sant leen ne xallu sabilaha fa innaha ma'mura ne leen bàyyi leen jëlin bi mu jàll ndax moom ci ndigal la nekk allahu akbar ñoom itam fa xallu sabilaha ñu bàyyi yoonam gëléem gi daal di continuer di yéeg allahu akbar waaw al imam ibn ishaq rahimahullah ci nettaleem moom nga xam ne ay góor la ci waa banu ci waa lansaar ñoo ko nettali ki nga xamante ne mooy Abdurrahman ibn Uwaym ibn Sa'ida radiyallahu ta'ala anil jami' moom mu ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal di continuer gëléem gi daal di continuer allahu akbar waaw mu daal di continuer jóge kon ci waa banu bayaada kër waa banu bayaada yi romb mooy foofu taxawu fa dafa romb waaw léegi nag bi mu ñëwee ba daal di agsi muy continuer ba agsi nag fantalaqat hatta idha marrat bi daari bani sa'ida i'taradahu Sa'd ibn Ubaada wal Mundhir ibn Amr fii rijaalin min banii Saa'ida faqaaluu yaa rasuulallaah halumma ilaynaa ilal adadi wal uddati wal mana'a Allaahu akbar mi muy continuer gëneen di continuer jóge ci waa Banuu Bayaada di continuer di dem ba agsi ci quartier wu waa Banuu Saa'ida min al ansaar ñoom tamit léegi nag ci la ko kilifaay waa quartier boobu ba déggee ñëw ñoom itam ñu daal di koy gaaral ci yoonam muy Sa'd ibn Ubaada ak al-Mundhir ibn Amr ci ay góor kilifaay waa Banu Saa'ida radiyallahu anhum ñu ne ko ya Rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam halumma ilayna ñëwal ci ñun defal fii ila al-adad wal-udda wal-man'a ci ñi nga xamante ne comme kattan mbooloo am nañu ko waajtaay yi ngir nga mën fee nekk am nañu ko waaye kattan aar la lu lay aar am nañu ko kon nag ñëwal ci ñun yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaam sant leen ne leen xallu sabiilaha fa innaha ma'muura ne leen wax leen la mu waxoon ñële bàyyi leen sant leen ne leen waaye bàyyi leen gëléem gi bàyyi leen yoonam xajal leen yoonam bu puus leen yoonam bàyyi leen ko mu jàll ndax moom ci ndigal la nekk fa la sabiilaha ñu bal di koy bàyyi yonent gëléem gi daal di continuer Allahu akbar Allahu akbar mu ne fantalaqat hatta ida waazanat daara bani al-Haaris ibn al-Khazraj Allah gina ci continuer ba ni nga xam ne ci lay jegee aksi këru quartier yi waa banu al-Haaris ibn al-Khazraj ba léegi ci waa Ansaar beneen quartier gis nga tracé bi hmm? waaw bu ñuy jeexal dinaa la defal benn tënk nga xam da ngay jàpp boo jógee banu nangam xubaa ña fa nekk ah njéeg ba ni ngay accès ci fi jumaa ji nekk tey bu yonent bi alayhi salaatu salaam jàkkaan bi nga xam loolu lépp nga jàpp ko takk ko xam ko saaboo fii doxat loolu lépp nga ciy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ñoo pare woon këy ñi nga xamante ne ñooy saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu salaam ku nekk bëgguloon mu jóge ci seen biir di dem beneen quartier allahu akbar yonent bi alayhi salaam Seydina Sa'd ibn Ubaada wax ko comme ni ñu la waxoon ak mbokkam ba al-Mundir ibn Amr ak ay góor ci waa Banu Saa'ida mu ne leen bàyyi leen yoonam fa innaha ma'muura fa xallu sabiilaha léegi kon muy romb kon ba dem ci waa Banu al-Haaris ibn al-Xasraj romb seen kër ya mu ne ba mu agsee foofu i'taradahu Sa'd ibn Rabi' wa Xaarijatu ibn Zayd wa Abdullah ibn Rawaaha fii rijaalin min Bani al-Haaris ibn al-Xasraj fa qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam halumma ilayna ila al-adadi wal-'udjati wal-man'i qaala xallu sabilaha fa innaha ma'muura allahu akbar bi mu agsee foofu kilifa yi génn ci ñoom it kilifaay quartier woo bële ci waa Banul Haaris ibn al-Xazraj di Seydina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu waaye naka noonu Xaarijatu ibn Zayd radiyallahu anhu ak Abdallah ibn Rawaha ñoom ñu génn ànd ak délégation bu mag ci waa banul Haaris ibn al-Xazraji ci seen quartier génn ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam halumma ilayna ñëwal ci ñun desal fii ci suñu quartier bi ila al-adadi wal-uddati wal-man'a desal ci mbooloo am nañu ko waaye waajtaay am nañu ko waaye am nañ luñ la mën a aare yonent bi alayhi salaatu wa salaam sant leen ne leen waaye xallu sabilaha fa innaha ma'muura bàyyi leen gëléem gi mu jàll waaye yàlla yàlla fay leen sant leen waaye bàyyi leen gëléem gi mu jàll ndax moom ci ndigal la nekk léegi nag gëléem gi continué Allahu akbar <laughs> waaw kon waa banu ñanango al ibn al mu daal di dem waaw <laughs> fantalaqat al-imam ibn Ishaq rahimahullah mu ne mu continué di dem xatta ida marrat bi daari bani adi ibni najjar wa hum axu axwaaluhu wa hum axwaaluhu wa hum axwaaluhu dunya umm abdulmutalib salma bint amr ihda nisaa'ihim i'taradahu salit ibn qays wa abu salit usayra ibn abi xaarija fi rijalin min bani adi min najjar fa qalu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam halumma ila axwanika ila al-adadi wal-uddati wal-man'a qala xallu sabilaha fa innaha ma'mura fa xallu sabilaha fantalaqat kon nag bi mu jóge ci waa Banu al-Harith ibn al-Khazraj continue ba agsi nag ci quartier waa Banu Adi ibn an-Najjar te ñooñu ay nidaayu maamam di Abdul Muttalib ndax yaayu Abdul Muttalib di Salma bint Amr ci ñii la jóge woon ci quartier bii la jóge woon dem sëyi fa nga xam ne mooy Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ñu ne ko ñëwal ci sa nijaay yi ndax ñooy nijaayu ay maamam ñëwal ci ñun yow ndawal yàlla li defal ci ñun ci sa nijaay yi ñëwal ci doole am nañu ko kattan am nañ ko am na luñ lay aare yonent bay saasaam sant leen ne leen waaye bàyyi leen kileen gi mu jàll ndax moom dañ koo digal lan moo ci tegu loolu la ñuy gis bii di ñëw insha allahu taala wallahu taala a'lam